waaw waaw maay xaritu yàlla de waaye de <laughs> man kuntu xalilan min wara wara man <laughs> waaw xarit laa de waaye xarit boo xam ne léegi <laughs> Imaam Nawawi ne min wara wara mooy lan mu ne qawluhu wara wara huwa bil fath fihima mooy wara a wara a wa qila bi dam am na nag ñu ne wara u waraa u waaye bilaa tanwin bul wax waraa un waraa un déedéet waraa u waraa u mu ne wa maanaawu maanaawam lastu bi tilka daraja mu ne maanaawam mooy lan lastu bi tilka darajati rafi'a nekkuma ci daraja ju kawe gi ngeen may laaj mooy ki nga xam ne moo war a gisi borom bi tabaaraka wa taala ñaan ko mu rammu jaam yi loolu du pour man de daraja ju kawe du pour man mu ne wa te loolee wara a wara kalimatun ak kaddu la boo xam ne tudkaru ala sabili tawaadu dañ koy tudd ci yoonu eh, wàcce sa bopp bu nit koo xam daa wàcce boppam te deful ay faux semblant wolof yooyu ah yiñ doon dénoncé keroog bi ko ay waa sawaay na nga def maa ngi fi di bon rek di yées rek di ñàkk solo rek loolu amul njariñ sawaay waxal lu leer te nga bàyyi sa wax yi nga xam ne amul benn njariñ moo gën nga wax loo xam ne waxoon naa la ku la ko wax ci mbooloo nga mer ku ñëw fekk la ci mbooloo nga toog mu jël micro bi may leen gis nga ajaa diw mee ajaratu diw wala diw mee alaaji diw mii wala diw moo gis nga mer kon nga nekkeel sa wax yi ngay wax te nga ne alhamdulilah na def alhamdulilah maa ngi sant loolu nga am ci tiyaaba moo gën foo sam foo foo foo fausse modestie yooyu ah kon mu ne koo xam ne kàddu la bu ñuy bu dee nit koo xam ne dafa wàcc boppam mu ne waqat te dëgg-dëgg basattu yaatal naa tallal naa yaatal naa maanaa ha maanaa bi fii sharh sahih muslim bi nga xam ne ci laay man al imaamu an-Nawawi sahihu muslim muy téereb imaamu muslim ibnu al-Hajjaj ibnu muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala ñu ne leeral naa li tàllal naa fa mooy yaatal naa fa li nga xamante ne mooy wax ci affaire bi mu ne wallahu kanta allahu yàlla nag moom taala mi nga xam ne moo kawe nag moom alam mooy nag ki xam dëgg-dëgg waaw waaw mooy yàlla nag mooy ki xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg de waaye delloo xam-xam ci yàlla bon euh, bon sa euh, imam muslim mooy al-Minhaj lay wax al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj waaw foofu bon xaw ma sax dañ koy jëlam déet dane waraa waraa fal-mashhur fihi bil-fath fihima bila tanwin wa yajuzu inda ahli al-arabiyya bina'uha ala ad-damm wa qad jara fi hadha fi hadha kalam bayna al-hafiz Abul Khattab Abil Khattab ibn Dihya wal imam al-adib Abil Yaman al-Kindi fa rawaahuma fa rawaahuma ibnu Dihya bil fath wadda'a annahu sawaab fa ankarahu al-Kindi wadda'a anna ad-damma huwa as-sawaab wa kadhaa qaala Abul Baqa' as-sawaab ad-damm bi anna taqdiirahu min waraa'i dhaalika aw min waraa'i min waraa'i dhaalika aw min waraa'i shay'in aakhar qaala fa in sahha al-fathu qabla wa qad afaadanii haadha al-harf ash-shaykh al-imaam Abu Abdillah Muhammad ibn Umayyah adam adaama allahu ni'amahu alayhi wa qaala al-fathu sahih wa takunu kalimatu mu'akkada ah ka shajar madar ah ak yooyu ba mu waxee loolu la daan yaatal naaj <laughs> wallahu alam loolu jar mooy benn xëccoo la bu am ci ñaari boroom xam-xam yu mag ku nekk ne kii la alkindi <laughs> ne ne ne ne ne ne ne waraa ala ah Eh, non abu ah, ibnu Dihya moo ne fatx la al mukk damma nga daan lan moo gën a moo gën a moo gën a jub waaw asnawu sawa moo këccoo boobu la doon leeral moom la naan te yaatal naa wax ji eh, ca saxiixu Muslim e ñu nañ continuer loolu wallahu taala alam <laughs> léegi kon Seydina Ibrahima alayhi kon lii la tontu ah du sama mbir man xalil laa waaw waaye ca gannaaw gannaaw <laughs> daraja ji moom aw moom du pour man waaw ndax ku nekk xam nga fa la borom bi teg ah waaw ku nekk xam nga fa la borom ba teg waaw wa ma minna illa lahu maqaamun ma'lum loolu malaaka yi doon wax loolu moo dëgg tamit ci yonent yi alayhimu salaatu amul kenn ci ñun amul kenn ci ñun lu am na taxawaay station bërëb kawewaay daraja joo xam ne ma'lum ñu xam la waaw waaw moo xam la nga xam na fii ko borom bi teg ak fam ko yemloo du ko defar <laughs> waaw <laughs> kon nag <laughs> mu ne leen kon lii du sama waaye i'nidu ila Muusa alayhi salaatu wassalaam léegi nag wax leen comme fële waaw ne leen i'nidu jëm leen jublu leen waaw ilaa Muusa ci Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi wa sallam alladhi xam ne ah kallamahu Allahu taklima borom bi daa wax moom directement sans intermédiaire <laughs> mooy gis nga ak ñàkk ki ñaan waaw ñoom ñi xam ne ñooy sangu safwatu xalqillah waaw ñoom ñooy crème tànneefu mbindeefu yàlla yépp waaw li ñuy wane ne waxal sa bokk la nga xam ci moom lu yiw wàññiwu la dara Seydina Adam bañ ko waxee mu ne noonu dane dem leen ci sama doom ja nga xam ne mooy xalilullah xalilullah di xaritu bi yàlla lu ko gën a rëy Seydina Xalil ñu ñëw coon Seydina Ibrahim alayhi salaam mu ne manuma ko ne dem leen ci Muusa ma nga xam ne borom bi daa wax ak moom directement mooy bu ngeen di wax loo xam ne mooy war yaa kon kooku de amaana kon moom la comme ni ah <laughs> <laughs> léegi léegi am na benn laaj nga ne ma man de amoon naa laaj man lay ah man de mais yow léegi nee nga fi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum waaw. malaaka yi ñoo ko doon wax ma ne la lool ci xaq yonent yi tamit noonu la dem waaw <laughs> waaw alaykumu salaatu wassalaam waaw ma waaw léegi léegi luy sab laaj waa ñoom xamuñ woon lool ba Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam lu rëy noonu xam na war nañ xam ne war nañu xam ko ko boroom bi jagleel directement mun na ko demal ci kooku <laughs> ñu ne la way xaara yow sa laaj bi am na solo mais bàyyil bañ jeexal ah bu ñëwee ba ca ka mujj ba ñëw ba ci yonent bi sallallahu alayhi après dina ñëw sa laaj boobu insha allahu taala <laughs> kon nag mu ne Seydina Ibrahim alayhi salaam kon ne dem leen ci Seydina Muusa dem leen ci Muusa mi nga xam ne moom la yàlla waxal directement allazi sallallahu alayhi mi nga xamante ne nii kallamahu llahu taklima waaw waaw mi yàlla waxal sans intermédiaire waaw léegi ah fa yatuuna Muusa mbooloo ma daal di wan wan wa wëlbate kóoti daal di jëmati nag seet ci biir mbooloo bu fees tell ni ka nga xam ne mooy Seydina Muusa wolof yi naan ko njàmbe alayhi salaatu wassalaam Allahu léegi bi mu ñëwee ah ñu wax ko la lam koy wax fa lu mu ne leen lastu bi saahibi zalik ah man de nekkuma loolu du sama mbir du man maay boroom loolee du maay boroom rambu gi ngeen di laaj li ngeen di laaj mooy rambu talool alhamdulillah laaj boroom bi ubbil leen àjjar loolu du sama mbir waaw lastu saahibi dalik waaye mu def ni ñépp def tegtal leen keneen waaw yow am xamoom masala boo xam ne ñëw nañu laaj la ko am na lu yàlla xamal bul na waa xaw ma ko rek toog noonu xam nga keneen koo xam ne mën nga koo orienter ci moom mu dem fa mu xamal ko ko ne ko demal waaye demal ci biir diw moom masala moom bu maîtriser na ko masha allah xam na ko boo demee insha allahu taala di nga fa am loo xamante ne nii lu faj sa mar quoi voilà loolu boo jëlee kii nga ne ko noonu rek noppi dem toog bàyyi ko doon mu dem yoonam après moom wëri wëri mën naa wëri dajeeg benn charlatan boo xam ne xamul dara te ñeme fit <laughs> mu laaj ko masala mi mu ne ko lii la alors que loolu lépp kadib la yow am nga ci benn part de responsabilité parce que quand da waroon di tegtal nii Seydina Muusa alayhi salaam ne leen ah man du sama mbir idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhihi waaw mu ne leen dem leen nag du sama mbir dem leen kon tam Isa sallallahu alayhi wa sallam kalimatillah mooy kàddug yàlla mooy la borom bi la ne kun fa yakun ah ah dana ko nekkal mu nekk waaw moo tax mu ne woon yaa ahlal kitaab <clears throat> yaa ahlal kitaab laa taxlu fi diinikum wa laa taqulu ala allahi illa alhaq innama almasihu isa ibnu maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaaha ila maryam ila maryama wa ruhun minhu waaw kon mu ngi noonee mu ne yaa ahlal kitaab e yéen ñi nga xam ne yéen lañ jox téere min al yahuudi wan nasaara laa taxlu bu leen ëppal dafii diinikum ci seen soobu win wi leen borom bi sóob muy diine gi mu leen teg bu leen ci ëppal waaw bu leen ci ëppal wala taqulu ta bu leen wax ala allahi ci xaqu yàlla di wax ci mbiru yàlla illa al haqq lépp lu ngeen di wax na nekk dëgg kese innamal masih waaw parce que ah, Allah ñi naan al masih Allah wal iyadu billah ndax ñooy waxal yàlla ay nar ñii naan yàllaay ñetteelu ñetteel yow li nga Uzair doomu yàlla wal iyadu billah ñi naan eh, Seydina Isa al-Masih moom mooy doomu yàlla wal iyaadu billah suñu borom nag ne leen loolu leen di tere ne leen nag innamal masih dëgg-dëgg gis nga al masih ku boo nga xam ne borom day def mu barkeel lépp lu mu laal mu barkeel waaw mooy kan mu ne Isa ibnu Maryam di Isa di doomi Maryam alayhi salaatu wassalaam rasulullah ndaw yàlla la de wute nag li nga naan ibnullah wal iyaadu billah takaadu samaawaat suufee dal asamaan yi kon mu moom moom mu dawal yàlla la sallallahu wa kalimatu kàddoom la boo xam ne alqaaha moom la borom bi sànni ca ndayam bi ila maryama di maryama alayhi salatu wassalam bint imran waaw waaw mooy la sayna jibril ñëwoon waaw wa id qalat al malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki istafaaki waaw yubashshiruki mu ngi lay bëggal ci doom joo xam ne wax ko la ko borom bi leneen borom bi wax Seydina Jibril alayhi salaam yor basharan sawiya ci forme basharan sawiya waaw nit koo xam ne ku lépp a mat waaw ba mu ñëwee naan ko inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya maa ngi muslu man Maryamu alayhi salaatu ci yow di dem ci borom bi laqu bi muslu ci yow neem nekk nga woy ngëm yàlla bu ma jege waaw walla in kunta taqiya borom am am am benn kàccoor boo xam ne taqi yi la tudd ci koñ koñ bi di yàq taanaate di dafa caay caay mu ne ko bu dee yow la maa ngi lay bu ma jege taqiya walla in kunta taqiya nekk nga ku ragal yàlla Allahu akbar ha kon mooy kàddoom la waaw <clears throat> kun fayakun <clears throat> moom nekkul ci processus ah ku am ku am jëkkër am doom ndaw su am jëkkër am doom déedéet kàddu borom bi la rek innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun dëgg dëgg mbiru borom bi nekkul lenn lu dul na bu bëggee benn mbir daan mu nekk kon nag mu leen nag sayyidatu moom wa kalimatuhu alqaaha ila maryam wa ruuhun min te ruuxu borom bi la mooy ruuxu borom bi la moom sayyidina Isa moo ne ruuxullah sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy sayyidina Isa waaw ndax borom bee ne wa ruuhun minhu <laughs> mooy yow sa laaj bi nga doon laaj sànq xam nga ma ma euh, sa euh, kii euh, nu mu tudd yonent yii nii alayhimu salaatu salaam ku nekk xam nga ca nga ñëw sa ginnaaw la nga xam ne fa la ko borom ba teg ak ban maqaama lay taxawee ndax ku ci nekk da nga demal ci diw te kooku ci wàllu jamono yaa ko jëkkoon a ñëw mais demal moom mooy lii yàlla wala lii wu ak nangam lu ko borom di jagleel ah. léegi yow yaakaar nga ne ñooñu umpule nañu ah kay sang ñoom ñépp di yonent bi sallallahu alayhi wasallam kalla mu <laughs> waaye dinañu yow ci sa laaj ndax fii di solo wallah <laughs> léegi kon mu ne leen nag dem leen ci Isa moom Seydina Muusa idhabu ila Isa kalimati llahi wa ruhi mooy kàddu yàlla mooy ruhullah yaqulu Isa biñ dëkkale Seydina Isa alayhi salaam xam nga yeneen riwaa hadith yi wax yii nii shafaa gi ku nekk daa joxe ngànt li Seydina Adam wax Seydina Ibrahima alayhi salaam moom itam day wax ne moom la taxoon moom manu ko loo xam ne jàpp na defoon na Seydina Muusaa yi jàpp ne lii lu ma defoon la ah ba ñu ne Seydina Abu Isa nag moom tuddul leen loo xam ne moom la def dane daal mbir mi du sama mbir waaw mais ci riwaay bi lii lii lii nii la dikke kon moo ngi non na leen kon mu ne non mu ne Seydina Isa fa yaqulu lastu bi sahibi dhalik Seydina Isa alayhi salatu wassalam waaw fa yaqulu Isa sallallahu alayhi wa sallam noon noonu la ñëwee ci Sahih Muslim <laughs> rahimahullah mu ne lastu bi saahibi zalik ah man duma lii du sama mbir de riwaaya bi fii nii hadis bi fa yatuuna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam la wax waaw ah. dane ñu dikkal ñoom ñu dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yeneen yeneen riwaaya yi leeral nañu que ne Seydina Isa am na lum leen wax waaw am na lum leen wax te tamit am na kuñ sote fii ci riwaaya bi riwaay bi am na kuñ soti Seydina Nuux alayhi salaam parce que nettali bi benn nettali la amul ñu naan daa xewoon lii xewaat déedéet benn xew-xew la <laughs> Seydina Abu Hurayra ci boppam imaamu Muslim solo na nag boppam moo waral ah, sëriñam al imaamu Buxaari rahimahullah ak waa ah, ñi ko solo ci borom xam-xam yi foofu Seydina Adam alayhi salaam biñ ñëwee ci moom ci kan la leen delloo. ci naa ki nga xam ne mooy Nuux alayhi salaam nga ne mais nuñ koy boole ñu man na leen wax dem leen ci Nuux ndax mooy nangam ak nangam waaye dem leen tamit ci sama doom ji Ibrahim alayhi salaam nii nangam ak nangam waaw <laughs> moo tax yeneen ci waaye saa saa pour leeral affaire boobu mu ne nit ñi. bi ñu ñëwee ci Seyna Adam dañ ne ko fekk mooy li ñu waxoon ne foofu la xadis bi tàmbalee bi yonent bi saa saam ne ana sayyidu nnaas yawma al-qiyaama wa hal tadruuna bima zaak man maay sangu nit ñi bés bés est-ce que xam ngeen lu tax saxaaba yi ne tekk mu door a wax yajma'u Allahu yawma al-qiyaamati al-awwaliina wal-aaxiriina fii sa'iidin waahid fa yusmi'uhum ad-daa'i wa yanfudhuhum al-basar wa tadnu ash-shams fa yablughu an-nasa min al-ghammi wal-karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun fa yaqulu ba'du an-nasi li ba'd ala tarawna ma antum fihi ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum fa yaqulu ba'du an-nasi li ba'd i'tu adama fa ya'tuuna aadam fa yaquluuna ya aadamu anta abul bashar xalaqaka allahu bi yadihi wa nafaxa fiika min ruuhihi wa amara al-malaa'ikata fa sajaduu laka ishfa' lanaa ilaa rabbika alaa taraa ilaa maa nahnu fiihi alaa taraa ilaa maa qad balaghanaa waaw nit ñi mbir yi day tar ndax borom bi keroog mooy suuf si ñu la wax ardul mahshar lañ dajale ba pare ci jant bi mu gën a jege nit ñi dañuy ñàkk doon am keroog Seydina Bara ibn Azib radiyallahu anhu nettali na yonent way sa sam nettali loolu ne keroog am na ñoo xam ne ñàkk gi seen ñàkk bopp seen ñàkk dañuy ñàkk ñàkk ba mu yem seen oom yi seen genou yi ñenn ñi ñàkk gi day ñëw seen biir bi dañ ñoo paam taw du taw de du taw du dara ñoom ñooy ñàkk di ñàkk di ñàkk ba ñàkk googu ku nekk fi nga nekk tan moo tax réalité yi bokkul ne xam nga fii boo ñaqee nga nekk benn bërëb boo xam ne amul garab amul garab amul tund amul dara amul montagne amul monticule dara lépp a lépp toll nivelé wu plate une terre plate plate yow booy ñaq gis nga li ngay ñaq du la de mooy day mel ni benn mbalka lay doon pour yow ñenn ñi dañuy ñaq ba ñaq géem seen put ñenn ñi se daleen di laxaw gis nga fas moor bi moor bi mooy li ñu koy dugalal ñu gémmiñ ngir man di ko xëcc boo koy dawal muy jaar gauche ak droite noonu la leen seen ñaq di def nit ñi sonn la ñu dikkal ñu ne mais ñu waxante mais waaye yéen xanaa gisu ngeen ci luñ ne li ñu li ñu am ci tar tar gi ñu nekke ah ñu waxante mais nañ deman kon nañ dem xooli si aadam ñu ñëw yaay bàyyi li ñu waxoon sànq ku ñu ñëwee dañ wax lu tax Adam alayhi salaam mu ne leen inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ne masula mer tare yi tey te ginnaaw bés bii dootul man ma def nangama ci nangam idhabu ila ghayri ne nafsi nafsi waaw <laughs> loolu dama ko naroon faat malaaka yonent yi keroog mooy njaal den bii comme li yonent may saa saa wax yawmal qiyaam moom am na bërëb yoo xam ne kenn talut fa kenn ba mu des rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma hatta yonent yi alayhi saa saa nafsi nafsi la ñuy wax jamono ji sama bopp sama bopp nafsi nafsi izhabu ila ghayri maam Adama alayhi salaam ne leen dem leen ci keneen izhabu ila nuuh dem leen ca nuuh fa ya'tuna nuuha ñu dikkal naa Nuux moo tax ma la hadith bii nii am na ku ñu sote muy Seydina Nuux te wax naa la nan ngay déggee la lu tax mu ne fii Seydina Adam dana dem leen ci sama doom ji Ibrahim al-Khalil alors que bi nekk naa Nuux la wax dañ naan la ñaar yooyu déggoo li ñu la wax demal ci Nuux waaye dem leen ci sama doom ja tamit ku nekk mu wax la lu tax léegi kon nañu jàllee insha allahu taala léegi <laughs> ñu ngi woon kan ci Seydina Isa ibnu Maryama alayhima salaatu ko waxee lool ah moom dana waaye waxu leen dem leen ci riwaay bi dane rek du sama mbir waaye ci yeneen riwaay yi dane dane moom it dafa ne sama borom ah mer na mer goo xam ne tey du mer mer bu njëkk loolu te bu après moom du mer mer gu woon moom gu mel noonu waaw mu ne nag Seydina Isa moom tuddul walam yuzkar lahu dhanban tuddul benn loo xam ne daal ne lii laa def moo tax manumaa koo def waaye daal mooy du mbiram mu ne nafsi si sama bopp sama bopp. idhabu ila ghayri dem leen ci keneen ku dun man Isa alayhi salaam idhabu ila muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne ne dem leen ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw bon moo tax fii nag ci riwaay bi ñu yor mooy loolu dañ ko mooy tudduñu ko fi mais xamal ne nii la demee ndax noonu la ko yonent bi saa saa waxe te imaamu muslim ibn al-Hajjaj avant hadis bii nii mu indi nii ah hadis Seydina Abu Hurayra biñ la wax nii ne Seydina Isa loolu la ak yooyu yëpp moom la indi avant bi pour wan la ne bii mooy bi gën a mat ma xam beneen beneen version boo xam ne jëlee nañ ko Seydina Abu Hurayra ak Seydina Hudayfa radiyallahu anhuma mu ngi nii <laughs> loo ca gisul xamal ne bi ma la njëkk andil remplir na lépp andil na lépp <laughs> kon Seydina Isa alayhi salaam mu ne leen la tubisaay bi dalik du sama mbir de fa yattuuna Muhammada ñu dikkal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon mooy dañ leen teeru yàlla moo leen ko sallallahu alayhi wa sallam fa yaquum yonent waay saa saam biñ dikkee mu jóg waaw moom neewul doo manoo ko moom moo jóg fa yu'zanu la ñu daal di koy jox ndigal ngir mu rammu jaam yi nee keroog ci yeneen hadith yi bon parce que affaire bi euh, euh, la ma doon bañ la ma doon <laughs> bañ mooy euh, affaire bi gën a tee gudd waaw bu njëkkalee yonent bi alayhi salaam ah ñu ne ko yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anta rasulullah wa xaatamul anbiya wa ghafara allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara isfa' lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balaghana yonent bi alayhi salaam nee na buñ ma waxee lool fa antaliq fa aati tahta al-arsh fa aqa'u sajidan li rabbi thumma yaftahu Allahu alayhi wa yulhimuni min mahamidihi wa husni thana'i alayhi shay'an lam yaftahu li ahadin qabli thumma yaqulu yuqalu ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irfa' ra'sak sal tu'ta ishfa' tushaffa' voilà lii la non <laughs> non waaye xadis bi ñuy wax duggul ci détail yooyu léegi kon dañ ñëw ci xadis bi wala ñu wax li ñuy wax laaj waaw am na bay kay di nga ko baax dam nag koy wax ci yow lakk yi aram rek ndax ma ban ah wax ko ci aram noonu rek ndax bi man damaa dégg dara ah waaye jé jé tamit waxal ci wolof ñu xam ni li li wax mooy alhamdulillah waaw mooy yone si ware sar sam nee na gaay bu ñu ñëwee ñu ne ko yaa Muhammadu yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam anta rasulullah yaay ndawal yàlla waaw wa xaatamul yaay ki tëj yonenti yàlla yi yaay ki ci mujj waaw wa ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar te borom bi daal dina lay jéggal li jiitu ci say bàkkaar ak li mujj loolu waxoon nañ ci ba ñuy tàmbali téere ko